waa ak téere yi xam-xam yi ñu ne sëriñ bi daan na yër ci ak njëkkam téere bu ñuy wax minhajul abidin bu imaamu xasali lu bari ak tashfirul ni ak kashful xumma daana yër lu bari ihya ulumuddin waxi sëriñ bi ci wàllu ci wàllu teggin sëriñ bi dadaa xiifa taaliba yi jamono yim nekkee gànnaar xiif bu metti ba mujj dañ daan lekk ñax naat mu daan leen wax ku yalwaani tàbbi sawara sëriñ Saalihu Mbàkke mas naa ñëw ci sëriñ Touba ak guddi mu laaj ko foo jàddoon mu ne ko damaa jàddoon kër mbay jaxate sëriñ bi ne ko muy sanigaay nga naan mbay jaxate am na taalibe bu mas a toog ci sëriñ bi ne ko budul kon ak yow ma ndamu maam ma ndamu mu ne ko ci lan mu ne ko ci xam-xam bu bari sëriñ bi ne ko ñun de li ñu xam ko su néew lañ ne siiwa man koo jëfe daa ko daal dugg ci biir génn génn téere bu rëy toog di ko yër kooko randu si di yër waaye nee na xamu ca dara am na koo xam ne dafa mas a ñëw ci sëriñ bi jox ko hadiya wax ko limba sëriñ bi ne ko duggal ci biir loola fa tege nga wàññal ma ko ndax daa am ku ko fi indi te waxuma limba am na naar bu mas a dugg ci kër sëriñ bi ca gànnaar sol ay dàll ñu dóor ko ba mu yuuxoo sëriñ bi génn wax ne ki ko dóor bu ko jéggluwul mënuma koo tee tàbbi wara naar ba jégglu ko sëriñ bi ne leen kii daa bokk ci ñi nga xam ne ku leen merloo tàbbi sawara te ñooy ab abdaal yi yéen nag ndegeem mënu leen a xàmmee ñu mel nii li ma leen di digal mooy ngeen am teggin kon dara du leen lor loolu mooy gàttalu nettali bi sëriñ bi nee na mënumaa ànd ak ku gaawtu mënumaa ànd ak ku ñaaw njort sëriñ Masamba Diop Sam radiallahu taala anhu mas nay bay sa sëriñ Touba ca tool ya bañ añ wàcc ko mu wax ko sëriñ bi mu ne ko bu ëllëgee danaa la fay lu gàcceel añ bii ñu añ añ bii ñu la xañ ci àdduna sëriñ bi nee na teggin saa su jugee gudd fan ne ko doo ma fi bàyyi àjjana ne ko ma teeru leen teral leen safaan ba it saa su jugee gàtt fan ne ko doo ma fi bàyyi sawara ne ko ma teeru leen dalal leen sëriñ Tuubaa xaadalahu lahu maxtaaralahu mas naa wax sëriñ Fallu ne ko toppal Muhammadul Mustafa sa kilifa la mooy sa kilifa daa di wax sëriñ Mouhamadul Moustapha ne ko Mouhamadul Fadal sa kilifa la waxi sëriñ bi ci bañ tubaab sëriñ bi nee na am na ñaar ci waa këram ñoo xam ne li daj ci ñoom bu ko naratee daj ci keneen bàyyi koo ko boromam te la ko waral mooy arafi tubaab yu ñu xam lu woon am na ay taalibe ay taalibe yoo xam ne bi sëriñ bi yég déggee ne xam lu nañ arafi tubaab da leen a woo bañ ñëw mu laaj leen ndax loolu am na ñu ne ko waaw am ci ñoom ku tudd sëriñ ba ture sëriñ bi ne ko yow dañ ma laa dénk jigesil daal di ñaan tufli ci gémmiñ ga booba la noppee xamante dara ci loola ci jamono yi sëriñ bi am na koo xam ne dañ koo rab ba noppi sëriñ bi ne nañ ko sulli te wutalaat ko càngaay ndax ña ngi koy mbugal te dara te du dara lu dul araf arafi tubaab yi nekk ci càngaay lañ ko sànge woon bañ ko sullee gis ko sëriñ bi nee na sama gaal gi xajoowul lenn xajoon na lu ne ba mu des ab tubaab loolu moom dama ko seexlu sëriñ bi nee na bañ tubaab doy na ak jaamu yàlla sunu borom sëriñ bi nee na xam-xamu tubaab ku la ko gën a xam gën laa sori yàlla sunu boroom sëriñ tubaa xaadalaho lahu maxtaaralaho mas nay tàngal kafe ba toll ci xel yi sëriñ basiru wax ne kafe gi foor na sëriñ bi def ñokket dugg ci biir di mettit lu baatu foor na bi lu yàgg ba kafe ga sedd waxi sëriñ bi ci ku bëgg a gudd fan sëriñ bi nee na ku bëgg gudd fan loo am da koy bokk ak waa àdduna tey ñaanal waa barsàq ba tey waxtaan wam mu tuddoon te gannaaw bañ koy wax damaa ragal gàtt fan mu ne da ngay moytoo tooñ sunu borom ak sa morom sëriñ Touba ak fajum wolof sëriñ bi daana baxal bisaab di ko naan waaye da daa tàngal ndox mi bam sàng mu def ca bisaab ba ëpp ko lu yàgg ba mu tegu sëriñ Tuubaa xaadalahu xaadalahu laahu maxtaaralahu nee na mbër béef mbër mu boof la sëriñ bi nee na ndaxam ñaari raa yi ñoo gën nuun gi jar ak poobar ñoo gën kaani sëriñ bi nee na li ma xam ci xorom bu ma ko teeloon a xam sama benn bëñ du dem sëriñ bi nee na sexew mën naa faj lu dul tawati faatu waaye buñ ko woowewul weneen tur waxi sëriñ bi ci kafe ak attaaya sëriñ bi nee na kafe ku ci naan ab kaas am nga tuyaabay tubaab yépp buñ jaamoon yàlla bu dee ataaya am nga bu dee tubaab bu dee ataaya anglais yépp buñ jaamoon yàlla suñ borom loolu sëriñ Saalix moo ma ko nettali sëriñ bi nee na téere xasida yi ak téere xasida ak yére kafe ak yére ataaya ku ko am di ko jëfandikoo ñu lay fay ba tey boo ko joxee ku koy jëfandikoo noonu boo ko dencee itam ñu lay bindal tuyaaba sëriñ bi daana ko tàngal ci loxol boppam mën nañu ne sax daawu ko deflu yarub jur sëriñ bi nee na na ngeen fonk ngunu ak gétt loolu sëriñ Abdul Quddus mu maam Cerno moo ma ko wax lam ca teg nag maa ngi sikk ndax waxi waxi boppam la yum ci dolli wala waxi sëriñ bi la ndax da teg na ngunu mooy tax gan gu ñëw guddi du la bett bu dee bëccëg nga mën a rend xar sëriñ bi nee na sëriñ bi bañ ko nee na bañ ko laajee xar ak lu ci gën lépp baax na loo ci mën a téye ba du yàq loo ci mënta téye nag bàyyi gaa gën mas nañoo laaj sëriñ bi mbirum rëbb mu ne bu dee rëbb ngir dunde lu dagan la bu dee rëbb ngir ko luñ sib la waxi sëriñ bi ci teel a yeewu sëriñ bi nee na ñett yi suuf attanu leen ku rey nit kuy nelaw waxtu fajar ak ndox mii bawoo ci sangum ku njaalo ba noppi sëriñ bi mas naa wax naar bu tudd abdullah ne ko yaa abdallah xiyaamu layli dahbu saalihin mu ne ko maa lii wala xiyaami layli bi ne ko yaa abdallah kun abdallahi mu ne teel sëriñ bi ne ko mu ne kuntuhoo mu ne sëriñ bi ne ko wa fii kuntuhul xulufun sama waxi sëriñ bi ci fitnay jigéen mas naa am jigéen gu ñëw ci sëriñ bi ku tudd soxna ku jóob bokk ci waa kokki ne sëriñ bi damay dégg ñu ne sawara borom musóoree fa ëpp may laaj ndax laa laafa dafa amul sëriñ bi ne ko xakay boroomi laafaa nga fa sax waaye borom laafa mu fa nekk borom ak ko fa yóbbu waxi sëriñ bi ci ngërëmul borom kër am na ku mas a ñëw ci sëriñ bi ne ko sama soxna daa faatu ma bëggoon nga ñaanal ko xam naa sax na am na lu baax ndax gërëm naa ko sëriñ bi ne ko yow ana ku la gërëm mu ne cell sëriñ bi ne ko loolu buñ ko waxee boroom kër bu am ngërëmul sunu boroom lañ ci jublu wala ku am ngërëmul waaju baax waxi sëriñ bi ci bind sëriñ Tuubaa xaadalahu lahu maxtaara lahu nee na li waral woyuma risaala ni ma woyee al axdariyu ak al ajuroomiya borom moo ma feeñu ne ma tin ma ndax yow loo laal nit ña daw jëm ca te man benn téere bii rek laa defe ci tuyaaba ji may fekk fii sëriñ bi mas nay woon sëriñ am satu jaxate ay bind yum ko bindaloon ba mu yàgg mu ne ko xamsatu damaa yaakaar ne dañ laa war a delloo ci bind mu ne ko man nga ko lool yow mi nga xam ne mën ngaa dekkal ko dee mu ne ko àggunu foofu waxi sëriñ bi ci wàlluk sëriñ sëriñ bi nee na ab sëriñ akub taalibe mu ngi mel ne gudd ku dégg wooteb suñu borom waaye xamul fu mu ne mu ñëw ci kim yaakaar na xam na ko mu ne ko damaa dégg wooteb suñu borom te xamuma fu mu ne mu ne ko nañ dem saa suñ demee ba àgg ñu toog noppalu ba noppi mu nar a toog wéy mu ne ko déedéet àggaguñ ñuy demati ba mu seen luy lore mu fegal ko ko lii mooy li dox diggante ab sëriñ ak ub taalibe waaye bu leen jort ne dañuy boot kenn di ko tàbbal àjjana wala ñu di ko tungoom waxi sëriñ bi ci tuubaa sëriñ bi daana faral di laaj dimb wala wenn ya nekk Touba lu bari bu gisee ko fa jóge sëriñ bi waxoon na barab ba muy de barab ba muy barab bañ koy def ba bu làqoo laataa muy làqu te mooy fii mu nekk nee ñu maam Cerno la ko waxoon sëriñ bi wax nañu ne bim làqoo biñ koy dugal ci oto di ko indi nee na bismillah ci kaw ba muy dugg Tuubaa nee na bismillah ci kaw biñ koy dugal ci barab bi nee na bismillah sëriñ bi mas naa wax sëriñ Daaru ni jaay at ya nga jaamu yàlla fa nga nekkoon bis yi nga jaamu yàlla ci tuuba kawe na ko lii mooy gàttalu waxtaan sëriñ bi nee na waa Tuubaa seenu tàbbi àjjana ajuma ko ci seenub jaamu yàlla seenub dund ajuma ko ci seenub liggéey sëriñ bi nee na bis ab sàmm jamono yi muy nekk ci àllub Tuuba xoolal ma li wër sama mbaar mii ba xam jenn jeexit nekku fi mu xool ko ñëw ne ko gis naa fi lu mel ne buu fiit nag sëriñ bi ne ko gis nga nag woowa ba mu jugee suuf sa takkoon ca kawam ñax mam ruus jur gu ca lekk ku lekk cig ndawalam ñu jéggal ko sëriñ bi nee na Touba ko fa am ku jub néeg mooy doom sa saw lay yowmal xiyaam sëriñ bi defarlu woon na baraag buñ ko buñ ko denc laata muy làqu ba mu koy defarlu dane dana am jumaa ju may tabaxlu foofa te bëgguma ña koy tabax gis ma te foofa lay nekk waxi sëriñ bi ci màggal gi sëriñ bi nee na tëbaskiwaat bu ko kenn yi nañ koy wax màggal sëriñ bi nee na ngeen ko ci santale yàlla ci jàng ak bernde ndax saa su agsee la ko sunu borom joxoon da koy fulaat sëriñ bi nee na àjjana amul bis waaye saa su bisub màggal agsee dana ràññi ko bañ xam ko bañ xàmmee ko sëriñ bi nee na ñaar ñu dend kii di ko fonk ka ca des fonk fonkul ko ka koy fonk dana gis la muy tiimee ko ko fonkul ka ko fonk dana gis la muy tiimee ko ko fonkul watu sëriñ bi ci jumaa ji sëriñ bi nee na dénk naa leen ñett yii sama jumaa ji sama doom yi sama xaside yi sama jumaa ji ku ci feeñ dootoo nëbbu adduna ak alaxira sama doom yi teg naa leen ci siraatul mustaqim ku ànd ak ñoom duñ réer duñ la réeral sama xaside yi ñooy sama tànk ay tànk nag ku ko topp bu yàggee nga gis jëmm sëriñ bi nee na malaaka yi ñoo ko njëkk a ñaan ndigal ci jumaa ji ndax ñu def ko wurus mu ne leen damaa yor ak njaboot te bëgg ñu jariñu ci nee na itam du màbbu mukk te day dugaale ajjana waxe sëriñ bi ci jikko ci ñi ko bañ sëriñ bi nee na ku ma yaakaar ku ma yaakaare adduna jaaxul ma ndax sunu borom jox na ma ko te déewu ma ko dara ku ma yaakaare ëllëg itam jaaxalu ma ndax manal naa ko fa lu kawee njortam ki ma jaaxal mooy ki nga xam ne ni ma yàlla sunu borom def ñeexu ko sëriñ Basiru mas naa xëy si ci sëriñ bi mu ne ko biig dañ maa wan lawhul mahfuus ma gis ta shaqiya man lam yahwaq ma laaj ko sunu borom mu ne ma maa ko bind ma ne ko ndax man naa ko bind mu ne ma waaw xëy na looloo tax mu ne shaqaa'u man lam yahwani qad kutiba fii lawhika alladi tufidul kutaba waxe sëriñ bi ci hadiya sëriñ bi nee na bokk na ci njëriñal hadiya day barkeel lu bari woon di bari lu néewoon di def fu dara nekkul am na hadiya ju mas a ñëw ci sëriñ bi am ganug naar gu fa ne gu fa ñëw sëñ bi wax ne nañ jël lépp jënd ko war warga ak suukar ak naanaa jox ko gan gi bañ ko ko joxee nanguwu ko nanguwu koo jël daa di wax ndaw la ne ko li fekk gàddu lu ma àjjana du ma ci naan ba mu ko waxee sëriñ bi mu ne bu ci naanoon benn doq kenn mënu ko tee tab bi sa wara loolu mooy gàttal bi am na ñaari naar yu mas a ñëw ci sëriñ bi ne ko dañ doon sàkku ci ndimbal sëriñ bi woo sëriñ Aliou Touré ne ko ndax am nga juróom-ñaari téeméeri dërëm ngordu mu ne ko waawaaw mu ne ko àndal ak ñii jox leen ko mu ànd ak ñoom jox leen ko teg ci ñetti téeméeri dërëm ngordu ne leen maa ko màggale ndigal gi ma ko sëriñ bi digal ba mu ñëwee leeral sëriñ bi loola mu ne ko Aliou Touré fab alal ju lew joxe ko ngir te yàlla rek tax moo di ñeme waaye xeex ak xuloo luubute rek la sëriñ Tuubaa xaada luhu lahu maxtaaraloo nee na alal yi ñëw ci moom ñetti xaaj la sawara suuf ndox alali sawara ku ko lekk lakk alali suuf ku ko lekk faatu alali ndox moom dara newu ca am na ku mas jox sëriñ bi deru gaynde ba muy dellu sëriñ bi ne ko sëriñ bi joxaat ko ko ne ko buñ ren bi moom lañ mën a jullee wax sëriñ bi ci doomam yi sëriñ bi nee na sama doom yi am na ci ñoo xam ne du ma wax ci ñoom dara lu dul bi senc am na ci ñoo xam ne dama danaa wax ci ñoom tuuti man nag jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laa yore te jikko yonent bi alayhi salaatu wa salaam kenn attuna ko moo tax ma séddale ko sama doom yi daa di ne muhammadul mustafa mooy yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam xarfan bi xarfin muhammadul fadil juboo gi ma juboo sama borom ba lu ma ko wax mu def ko moo ko yor abdul ahad alquran laa ko jox daa di ne maay maay ilimaani ilimaan yëpp loolu mi ngi ak Abdul Qadir liggéeyloo gi ma daa liggéeyloo jaam ñi ngir jëriñ leen loolu mi ngi ak Sëriñ téere yi ma daa taalif ngir xamle ci jaam ñi ñi ñuy jaamoo seen borom loolu mi ngi ak Sëriñ Shuaybu arab yi arab itam fonk naa ko lool ngir yonent bi sallallahu alayhi loolu sallam loolu mi ngi ak Muhammadul Murtada daa dina ñaar rek laa ci wuteel muy Muhammadul Amin ak Muhammadul Bachir ndax Muhammadul Amin day mer te man duma mer te bu meree sunu borom mer Muhammadul Bashir nag moo yor gaalug ajjana te man maa moom ajjana kon jubóolee nag moom mu indi leen ci man waxi sëriñ bi ci sëriñ Abdul Ahad sëriñ bi nee na sëriñ Abdul Ahad dana am ci moom yaakaar sëriñ bi nee na ku man turu Abdul Ahad tem set du tàbbi sa war a waxi sëriñ bi ci sëriñ Abdul Xaadir sëriñ bi nee na sëriñ Abdul Xaadir Jilaani yi moo sàkku ci moom mu tuddeku ko mu tuddeku sëriñ Abdul Xaadir waxi sëriñ bi ci sëriñ Saalix sëriñ bi nee na Saalixu sama dooma waxi sëriñ bi ci sëriñ Chouaïbou sëriñ bi nee na sëriñ Chouaïbou sama baay waxi sëriñ bi ci sëriñ Mouhamadul Mourtala sëriñ bi nee na Mouhamadul Mourtala kuy guddub tànk ci penku la waxi sëriñ bi ci ñu ko topp sëriñ bi nee na ñi ànd ak man ñaar lañ ba ñett am na ñoo xam ne pàkkute pàgguteef moo ma booleeg ñoom am na ñoo xam ne cosaan moo ma booleeg ñoom ñi nga xam ne cosaan moo ma booleeg ñoom ñooy ñi nga xam ne ba ma sunu borom ne danaa la wàcce kaw suuf nga doon jëwrini yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ña nga bind mbindeef yi la ma boole woon ak ñoom njëkk bi njëkk bind mbindeef yi la ma boole woon ak ñoom moom it bañ ñëwee juguñu ca la ma bëgg benn yoon moo tax noppal nañ ma sagal nañ ma niñ ma noppale mooy bu yowmal xiyaamee du ma leen fóot ndax takkuñu liñ ma fegale mooy yow ma xiyaam ku fa gënu nit yaa fa gën ñii nga xam ne pàggutéef moo ma booleeg ñoom ñaari xaaj lañ ñi nga xam ne dañoo ñëw ci man di wut lu baax te seen bët teggeeku benn yoon bañ am ko ñoo ñii noppal nañ ma waaye xaaj bu njëkk bi moo ma leen beneen xaaj bi mooy ñi nga xam ne dañoo ñëw ci man ngir lu baax waaye dañoo xool leneen ba loola muur seeni bët ñu topp ko ñooñu bu ëllëgee li ma sunu borom may ci laay doon ndox ak saabu fóot leen bañ set sëriñ bi mas naa wax ca jolof sëriñ Fallou ak sëriñ Masamba ak sëriñ moo Mor bu Busa man mii du ma bàyyi kenn man mii du ma magi kenn man mii du ma nijaay kenn li ma yor day jaay ku jébbalu rek moo ko moom sëriñ bi nee na taalibe yi ñeent xaaj lañ ki aju ci man di ma di jaamu sunu borom di ma liggéeyal ni ma ko bëggee kooku buy faatu tàbbi àjjana deefu ko xisaab adduna ak alaxira ñaareel bi mooy ki aju ci man di jaamu sunu borom te du ma liggéeyal kooku ci fen la nekk ñetteel bi mooy aju man di liggéeyal te du jaamu sunu borom kooku danañ ko xisaab ci àdduna waaye deefu ko xisaab ëllëg ñeenteel bi mooy ki aju ci man duma liggéeyal du jaamu sunu borom kooku jote moom dara adduna ak alaxira wér na lool loolu mooy waxtaan wi mu mujj waxtaan ci mbooloo waxi sëriñ bi ci maam Cerno sëriñ Touba xaada lahu llahu maxtaara lahu bi muy nekk gànnaar nee na kuy romb maam Cerno di ma fekk fii te woowu ma fi te woowu ma la fi boo déggoon weneen wàll yu feneen itam seeti ko sëriñ bi nee na ànd ak man doy na waaye ànd ak Cerno ëpp na am na ñu ñuy am na ñu ciy yokk ànd ak man ku ko def bu ëllëgee sunu borom dalay fay akub yonantum sallallahu alayhi wa sallam ak man ku ànd ak cerno nag danañ la fay ma fay la sëriñ bi nee na cerno xalam naa ko xala xamal naa ko la ma xamoon booleeg lam xam sëriñ bi nee na ko bi ma ni ma soppe yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam nga ma soppe moo tax loo bind mu am man nag lu ma xalaat mu am kon bul bindati moo waral daawul bind waxe sëriñ bi ci maam Cheikh Anta sëriñ Tuubaa xaadalahu laahu maxtaara lahu nee na dénkaane ko wóolu na laa wóolu dénk naa ko la ma doon dénkaane maye ku la neex Cheikh Anta moo ma neex may naa ko la ma doon maye jënd na ko am njëkk Ibra Faal moo am njëkk jënd na la ma doon jaay sëriñ bi mas na koo digal muy jàng nooru dare nii mu ne ko daa bari lool sëriñ bi ne ko wutal ko la koy jàngal nga di ko mm. dégg sëriñ bi nee na ko ci def lu la neex ngay yéeg ngay yegg ci yàlla waxi sëriñ bi ci sëriñ Masamba sëriñ bi nee na xasida yi ñoo sàkk fa sunu sëriñ di leen bind moo tax mu leen di bind sëriñ bi ci sëriñ Manumbe sëriñ bi nee na li ma sëriñ Manumbe jox kenn joxuma ko li ma Ibra Fall liggéeyal kenn liggéeyaluma ko waxi sëriñ bi ci Cheikh Ibra sëriñ bi mas nay waxtaan ak sëriñ Abdou Karim Touré ci maam Cheikh Ibrahima waxtaan wu yàgg te lu mu wax du ca delloo ba mu yàgg mu teg baaraamam ci ci bëtu ndeyjooru sëñ Abdul Karim ne ko loo mën a gis raw na tegaat baaraamam ci nopp ndeyjoor ne ko loo mën a dégg Ibra raw na loolu la tëjee waxtaan la sëriñ Mbàkke ba su mas naa fekk sëriñ bi mu toog teg ñaari loxoom ci boppam di wax naan Ibra Faal naa ko ba ko sëriñ Mbàkke laajee lu mu def mu ne ko damaa teg sama sama borom teg waxi sëriñ bi ci sëriñ Daaru Asan Njaay sëriñ bi nee na Daaru Asan Njaay ku yeex mu dab la waxi sëriñ bi ci sëriñ Abdul Karim Touré sëriñ bi nee na Jibril alayhi salaam ñëw ci man melaw Abdul Karim Touré lay yor ndax daa miroog bi ci sëriñ Masamba Diop Sam bi nee na bis sëriñ Masamba Diop mbooleem tiit yi ñuy wax bis moom bokku ca waxe sëriñ bi ci sëriñ Abdourahman Lo sëriñ bi moo ko digaloon muy naafila alquran jëpp di ko def ñaar rakka sëriñ bi nee nañu moo ko fàgguloon kàttanug malaaka ak muccuk suuf ak tabak taw sëriñ Tuubaa xaadaloho laahu maxtaara loxoo nee na am na xéewal yu yu ñenn yore bu ca soxla woon ñooña duñ ko gis waxi sëriñ bi ci sëriñ Balla Faali am na ku ma ñëw ci sëriñ bi ne ko damaa bëgg ku ma defar sëriñ bi ne ko defar taqoo la laaj te fi ne mënatumaa taqoo mënatumaa taqoo kenn daal di ne ko da ngay taqoo ku ma defar ne ko Balla Faali day defar naa ko jaamuk sëriñ bi sëriñ bi diggante timis ak gee ñaari rakkaa la ci daa julli benn bi suratul baqara ñaari bi suratu ali imran sëriñ bi nee nañu guddi da daa bind lu bari ba fajar daana jàng alxuraan di ko tari ngoon bu dee suba daana ko xool melaw sëriñ bi ci bind ak ci wax sëriñ Tuubaa xaadaloo laaw maxtaaraloo dénk ko la daa wax waaye daawul wax dénk ko sëriñ bi daawul nangu kenn jël dara wala nga teg ko te waxoo bismillah daawul nangu itam jël dara ci loxo càmmoñ sëriñ bi nee na Saalum bu ma doon ganewaat adduna fa laa koy defe bu ma doon jàngaat gànnaar laa koy defe sëriñ bi bu daan wañ benn ñaaru ñettu la daa wax kuy wax benn ñaar mu ne daa tubaabe sëriñ bi taxawaay taxawaayu sëriñ Chouaïbou la gën a la ko gën a nuru baaraami tànk sëriñ Saalihu la ko gën a nuru ak gaaw ak njaxlaf sëriñ Abdul Xaadir la ko gën a nuru baaraamu dayu tànk itam sëriñ Chouaïbou la ko gën a nuru sëriñ bi nee na tawféex mi ngi mel ne ngeen toog toog fi barab naaj wi tàng lool amub tëx bu jub di dem ba jub këram am ku ne kenn woowal ma ko kooko jug di ko woowi ci naaj wi kooko gestu mu daal koy tàllal loxoom mu dëpp kër sëriñ bi mas naa bari jinax lool ba ñuy yàq yàq këpp yi taaliba yi indi fa njanaab mu lekk jinax yépp sëriñ bi ne ndekk li muy ñàkk njariñ lépp moo tax ne ñi fi neewoon sëriñ Tuubaa xaaral loxo laa masarloo nee na samay wax bëggul yokk bëggul wàññi sëriñ bi nee na luñ ci lu ci luñ ci waay maa ko wax luñ ne waay maa ko wax mu koy sikk te ko ko wax la sëriñ bi nee na ku xas saytaane ku dul man bu ko nee neexee fayu ndax defloo na la ci bis wala moo wax loo la ca loo xam ne saa su ca sam xel demee nga rëcc ko jëfiinu sëriñ tubaa mas na am ku indi guro ci sëriñ bi mu laaj ko loo ci jublu mu ne ko dama lay damay dégg da ngaa bëgg guro mu ne nañ seet kër gi lu fiy guro ñu génn ko man kenn du ma màndargaal dara lu dul bëgg yàlla ak yonante bi sa alayhi wa am na ko mos a ñëw ci sëriñ bi di sàkku ndimbal ne ko ginnaaw bu yàlla jàllee ak yonentu bi sallallahu alayhi wa sëriñ bi ne ko buñ jàllee doo ma fa fekk am na ko mos a ñëw ci sëriñ bi fekk ko muy tomb mu jël addiyee ja jëm mu yor ad jël addiyee jëm yoroon teg ko ca kaw kaamil ba fa tege sëriñ bi geesu ci wetam gis ko daal di koy jël sàmmi wax ne xaw ma kañ xaw ma kañ la fi saytaane gëj dugg waaye tey dugg na fi daal di digal ñu jël ñaar fukki dër ñaar fukki juróom ñett ca xaalis ba jënd ca ñeenti sondeel taal ko ci ponk néeg bi sëriñ bi mas naa romb toolub jàmbur aw fas dagg fa bantub xat mu taxaw fa xaar borom ba mu ñëw mu jéggalu ko ba mu jéggalu ko sëriñ bi gaawub diggu weeru tamxarit la mujj watu sëriñ Mbàkke Jaxate moo ko mujj wat mu jox ko karaw ga ak yàbbiitu gura ne ko lii moo gën ci yow adduna ak li ci biir sëriñ bi ab kaamil la daa teg ci boppam door a kaalawu sëriñ bi mas naa génn ñu koy lalal ak basan mu àgg suuf di ne wala arda farashnaha fa bi mas naa génn ci jàkka ji am naar bu ko dab ne ko yaa cheikh ko salakakum fi saqara di ko junj ay taalibe yoo xam ne sëriñ bi da leen doo da leen doon liggéeyloo aw sàkket ñu nekk ca ba bañu julli ji di ko xamal ne loolu jëfi waa sawara la ndax xaalu lam nakku min al musalina di ci tege sëriñ bi ne ko fa waylun lil musalina di ko xamal ne julli taxut a mucc daa di digal taalibe ya ñu firi lañ jotoon a sàkket bañ ma dee ba léegi sëriñ bi mas naa am ak sëriñ ma ñaaw si la booba nekkuñu mag ci saaxir ba àgg ci pax sëriñ bi ne ko yëral mu yër sëriñ bi ne ko ndax lëndëm na mu ne ko waaw mu ne ko bàmmee la ko gën a lëndëm ginnaaw bi sëriñ bi jógee ci géej gi la ko xamal ne booba laa la musal laa la ca musal ak tab tabi bàmmeel sëriñ Tuubaa xaada loxo laaw maxtaara loxo nee nañu mattum jalambaam la daa sëriñ bi mas naa ñëw xuru mbàkke cib nawet doon siyaare si armeel ya ba muy dellu otoy tubaab yi bari lool ci biir tool yi ci biir tool jàmbari sëriñ bi woolu woolu leen wax ne nañu xayma liñ fi yàq ñu fay ko ñooñu far ko def addiya loolu mooy gàtt gàttal nettali bi sëriñ Mor Seck Rijaal nee na sëriñ Tubaa mos na ko wax ayu bis gii may naa la ngay ñëw ci man may wax ak yow nee na ba mu ñëwee ba mu njëkkee ñëw dafa toog fu sori dand ko sëriñ bi di jàng di bind ba mu yàgg mu ne ko Mor ndax xam nga nu ma tudd mu ne cell sëriñ bi ne ko man ahmadu laa tudd wéy di bind ak a jàng ba mu yàggaat mu ne ko moor ndax xam nga fu ma dëkk mu ne fell mu ne ko jannatul si laa dëkk di jàngaat ak a bind ba mu yàgg mu ne ko te jannatul firdawsi googu ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mënu faa yóbbu kennam te ginnaaw ba dar la ko man wéyaat di jàng ak a bind ba mu yàgg mu ne ko moor ahmadu mii di wax ak yow fa la dëkk ak ku ko yaakaar di jàngati ak bind ba mu yàggaat mu ne ko moor ndax xam nga lu ma doon mun a cell mu ne ko kitaabullaahi te kitaabullaahi boobu yonent bi moo fi mas a ñëw jamono yonant bi fi mas a ñëw jamono dañ la caa jukki rek waaye moor ku gisul ahmadu mii gisul bu mat ba nee na lam ko wax ci ayu bis googu du ko wax lépp sëriñ bi nee na wàcc woon na maag yéen wax naa ngeen dégg ma jëf ngeen gis ma bind bàyyi fi sëriñ bi mas naa dugal tànkam siw dàllam am lu mu ca daj mu ne nañ ko seet waaye bu dee si ndax buñ ko rey ñooñu rey ko fa saasa xooluñu si ndax la wala déet yaakaar na luy lore la fekk si ndax la sëriñ bi ne sëriñ bi mas naa romb sëriñ bu Mbàkke ak sëriñ ak rakam ñuy nelaw mu laaj ko kii kan la mu ne ko man la Habibu ak Mbàkke soxna Afsu sëriñ bi laaj ko ndax reer ngeen mu ne ko déedéet sëriñ bi ne man de seq na ma ak seen bàyyi kóllëre goo xam ne jommante naag ngeen di fanaan ci sama kër gi te du ngeen reer daal di rey ab gàtt sëriñ bi mas nañu ko laaj wàlliyu ak ku jàngkat ak ku ragal yàlla mu ne leen Cheikh Sadbu mooy wàlliyu alxaaji Malik moo di jàngkat man nag maa ragal yàlla wër na mas naa am ay naar yu doon nuyu sëriñ bi ku ne naa sërif la sëriñ bi ne leen ku ragal yàlla ku ne la sëriñ bi am na ku ku masa yónni Mbàkke Kajoor ak guddi mu ne ko lankuma waaye dama fee ñimewul sëriñ bu nee na bu ngeen bëggee xam ñi nangu day xool leen ñiy dugg bu ngeen bëggee xam ñi nangu xool leen ñii dugg ci sama buntu kër gi ak a génn xar baax Sëriñ Tuubaa masañoo andi dugg bi maam Cerno ci Sëriñ Tuubaa sëriñ bi génn di ko xool ba mu yàgg mu am lum joxañ ne ku ko bay ñu ne ko Sëriñ Alsey Njaay mu ne nañ ko woo mu ñëw teg takk téere baat sëriñ bi jàpp ci ne ko bis ni ko tey wa innaka la tahdi ila siraatin mustaqim mas nañoo indi dur bi maam Cerno ci sëriñ bi jëm yabaloon wax sëriñ bi ne ko maam Cerno nee na maral nañ lool sëriñ bi wax ña ngi ko jàngkat yi ñu jàng mawaahibu naafi bañ àggalee bañ àggee ci bayit wii naa la jalaala naa la jamaala mim man taala rabbu samaa yi mu ne leen baamu leen ko ñu baamu ko mu yëkkati baaraamam jëme ko asamaan ne rabu samaa yi sama soxla mooy ndox seen wa sàqi di taw di taw ba ñooñee mujj ñëw ne ko doy na sëkk sëriñ Tuubaa xaadalowolu law maxtarloo nee na li may def ci nit ñu topp ko bu ma ko defoon ci garab itam ñu defal fa te dootuñu fa jóg te loolu julli ñaar rakka moom moo ko gën a jafe sëriñ ma jëmb si la mas nay defal sëriñ Tuubaa xaadalowulu law maxtarloo muy jàpp ba mu agsi ci raxas tànk yi sëriñ bi ne ko ma jëm xoolal tànk bi ni mu tuutee te liy yëngu ci àdduna bi lépp moo ko yëngal xanaa xamoo ma jëmb man ku ma yaakaar sa yaakaar du tas ndax bu ëllëgee man rekk maay maay mën a taxaw fa sunu borom ne ko loo mës a digle def naa ko te mësumaa def loo tere yonent yi sax duñ ko man bu boobaa te bu boobaa ku aju ci man ci man la la sunu borom di àtte looloo tax ku ma yaakaar te yaakaar lu tas sëriñ Mor Xabsa nee na mas naa xëy si sëriñ bi ba mu toogee gis gaa kaamil boo xam ne dafa mel ne dañ koo xaw sàggane nee na muy wax ci xelam naan kaamil bi mu tege doy na waar lool sëriñ bi ne ko Mor Xabsa man maa sañ lu nekk sañul nee na may waxaat ci sama xel naan lii ko gën a yéeme xalaat rek xalaat rek ñu di ko dégg sëriñ bi ne ko inna allaha la yaxfa alayhi shay'un loolu mooy yàlla dara nëbbu ko sëriñ bi nee na ñim ñimewuma damaa am pay ñimewuma bor damaa am pay sëriñ bi nee na mboolem ñi ma defar ku ci ne benn saa rek laa jëf ci moom waaye sama doom yi ku ci ne jëf naa ci moom fukki weer ak ñaar am na bés sëriñ bi di waxtaan ñaan jaan ju ñëw tiim ko di meleste ko sëriñ bi yëkkati loxoom jëme ko ne ko ndegem ndegam téye nañu suñu lor ci yow nag nga téye sa lor ci nun mu ne mes am na ci taalibe koo xam ne daa amoon jaan ji ñëw këram waxtu yoor yoor di dugg ci biir këram di dàq ay goneem mu wax ko sëriñ bi mu ne ko bu dikkatee demal ba tolloog moom nga ne ko ahmadu nee na masta tooñ boroomam masta tooñ moromam te bëggul ku koy tooñ ba mu ko ko waxee noonu la ko mujj gise am na bi sëriñ bi di julli am jaan du rëy ñëw dugg ci jàllaabi bi mu wéy di julli ba mu malee taxañ ko dugg ak moom ci néeg ba sëppeel ko mu soppi ko doomu aadama mu ne ko lu doon say tànk mu ne ko képp ku ma sa ku ma mas a dégg ñu naan mooy njiitul jamono danaa dikk natt ko ba xam moom la wala déet ci melo wii moo tax bi ma la déggee ma ñëw di la nattu ba xam am na wala déet sëriñ bi ne ko loolu rek mooy say tànk mu ne ko waawaaw mu ñaanal ko mu ne mes sëriñ Tuubaa xaadallahu laa maxtar loo nee na na dem dangeen dem ba jëmi jamono jigéen ñi bari lool sëy te ticc téere yi bari lool dëgg te ticc liggéey bari lool am am te ticc sëriñ Abdu at-Tandaxiyu nee na dafa mos a jug juge gànnaar ñëw ci alxaaji Malick si di sàkku ci moom ab junni mu ne ko fekkoo ko fi waaye fekk nga fi xol bu ko mën a joxe boo toogoon nag ma jox la ay ñaan yoo xam ne boo ko defee léegi sunu borom wërsëgal la mu ne ko damaa yàkkamti daal di ñëw njaasaan ci alxaaji ma amu alxaaji ma amadul kunti yu gis ko ko mu ne ko am na fi waaye dafa am soxla yu fi nekk boo toogoon nag ma jox la ay turi yàlla yoo xam ne boo ko dee wérd léegi nga am xéwal mu ne ko damaa yàkkamti daal di ñëw njaareem ci sëriñ bi laata mu koy diis dara sëriñ bi génn ñetti junni ne ko benn junni bi maa ko joxeel am xol bu mu joxe amu ko beneen bi maa ko joxeel ku ko am te amul xol bu mu ko joxe benn bi nag man mi ko am te am xol bu ma ko joxe maa la ko jox sëriñ bi rëdd na bés ñetti rëdd <coughs> ne maa man ci jéeri ji fopp maa ci géej gi fopp maa man ci bis penc ba booba ba booba ba booba am na taalibe boo xam ne ay mbokkam dañ ko daa dañ koo sonal ci demal jàngi te bàyyi sëriñ bi ngay liggéeyal ba ko sëriñ bi déggee woo ko mu ñëw mu ne ko ndax mu ne ko ndax mokkal nga tàmbalik sóoratul baqara ci mu ne ko waaw mu ne ko tareel mu tari ba ca xuddan lil ne sëriñ bi ne ko xuddan googu mbooleem alxuraan moom rek lañ ci sàkku te defal naa la ko ci sa liggéey bii sëriñ daam abdourahman loo mas naa indi gerte ci sëriñ bi du ko ca ñaan loo def ko ci ñaari morso sëriñ bi laaj ko lu tax nga xàjj la ko mu ne ko lii dama koo leb ci seko yi lii nag maa ko moom mu ne ko lii nga lépp du ci ñaan ndax man lu ma ñaan mu am barke te lii sunu borom bëgg ci barke sëriñ Tuubaa xaara loxo lahu maxtaar loxo mas naa sol mas naa sol alxuraan ku ñuy wax Modou Fall alxuraan ci ñetti fan ca gànnaar sabuk xalim ak sëriñ Tuubaa daanañ nekk fa di ko dégg dégg goo xam ne dana la wóor ne kiimaan la sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana sëriñ bi mas na koy binduloo fekk mu wànneen loola waral mbind ma yeex lool sëriñ bi woo ko mu ñëw mu ne ko tegal sa loxo su say bët te wax ne wànneen wi bàyyil bëti taalibeb jàmbur mu def ko wànneen wa dem fa mu ne ko jugal dem bind bind ma indil ma am na ñaari soxna yu ma a jaamaarloo ci jamonoy sëriñ bi mu ne leen ku ne war a xuloo ba mu def ci yéen ñaar ndax seen ñaari këri àjjana ya ñoo dend bañ demee ba faatu noonu la seen ñaari bàmmeel yi dende te teewul su soree te teewul ñu soree ay faatu te bañ leen di denc xel demul sax te wax jooja sëriñ Tuubaa xaadu lahu laaw maxtaaru lahu mas naa wax sëriñ Daaru Asan Njaay ne ko bala ngaa faatu da nga xam sabi picc yi benn bis mu toog di jàpp dégg fi tax muy wax moroomam fu ñuy fanaan tey mu ne ko te garab gee ñuy jàng alxuraan nes tuut mu gis leen ñu naaw dal ca garab ga gam gam gam toogoon mu xam xel léegi mu faatu ndax la ko sëriñ bi waxoon ak si na sëriñ bi nee na mbàkke bu sa ku ko liggéeyal jariñu looloo waral mu santoon sëriñ Mouhamadou Moustapha ay liggéey ci moom mas nañoo laaj sëriñ bi ab muñkat akub santkat ku ci gën mu ne leen muñkat boo gis ab santkat la inna fi dalika la ayatin li kulli zabarin shakur am na bés am na bés sëriñ bi di waxtaan fii bis penc ak taraay ga ba wax ne booba ñëpp sama bopp la ñuy wax ba mu def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom sama xeet wi lay wax bu bis boobaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dem xaros ba su juutal borom bam ne ko siggil te dem rambu bu jigee xaros jëm fa taxawaay ba danaa ko dogale fàttali ko dama ko waxoon ca mawaahibu antal karimu anal xadimu destan udimu fi kasanaay bu boobaa dana may yeesalal ràmbu mam ma mayoon ca àdduna doog a dem toog ca kër ga bàyyi ma fa sëriñ Masamba Mbakke radiyallahu taala anhu nee na bi sëriñ bi waxee lii dafa yëkkati loxo boppam daal di ne bu boobaa loxo bu loxo su tuut sii kum seddul dangay ngay yendoo diñe fanaanee fande te kenn du ci mën dara mas naa am ku ñëw sëriñ bi ne ko damaa ragal sawara ba mënumaa nelaw ma ne naa ñëw wax la ko sëriñ bi ne ko ma nit naa ngi yéemu ci jën wu nekk ci géej di ragal daay guy tàkk ci ma sëriñ bi bi muy doog a ñëw njaareen dane nañ ma wutal mayaar te mooy ku xam àll ba mu ñëwee di màggatum séeréer sëriñ bi tibb suuf ñaan sa jox ko ne ko foo fi mas a gis bàmmeel walla nga dégg ko fi na nga fa dem tibb ci suuf si def ca kooko dem ca kooko dem ba ami fan mu ñëw ne ko fu ma fi mas a gis ab bàmmeel wala ma dégg ko fi dem naa fa sotti fa ci suuf si sëriñ bi ne ko waawaaw ndax ndax gëj na maa dégg ay yuuxu am na bis saxaar gi di riir ba jàll sëriñ bi laajte ndax loolu jàll ma ngay rii sam nekk ñu ne ko waaw waaw mu ne man it noonu bu ngeen ma gis bu ngeen ma noppee gis maa ngi seneen di def leneen mhm. sëriñ Basiiru ak sëriñ Fallu ak ñeneen mas nañoo toog di waxtaan sëriñ Tuubaa xaadallahu laa maxtaarloo ak di xalaat lu mu doon mu daldi di génn ne leen xaar leen ma ñëw wax leen maay kan dugg ci biir génnaat ne leen bis soriwul te buñ fa yeggee da ngeen xam man maay kan am na ku mës a bett sëriñ bi fekk ko mu yor fanweeri jëmm ak seeni kanam kanam gu ci ne di jàng alxuraan sëriñ man mi mas naa ñëw ci sëriñ bi ne ko sama néegub ndey ci aafe ma bëggoon nga ma bañ jébbulu ndax ragal naa ñu tàbbi sawara lool sëriñ bi ne ko bu dee loolu rek dellul kër aafe ñooy ñooy ñooy mbaa yàlla yi sawara sëriñ bi nee na ndaxam ñun dañoo wuuteeg ñañu fi jiitu démb ak bërki démb ndax ñoom dañ daa ñaan suñu borom mu may leen man nag sama borom damay may dara ba noppi ne ma ñaan ko man maa wax ne loolu nuroo naag li mu wax ne maddaliyal xusna wa maddali sayad man li yaquud haaka xablu maddiyat sëriñ bi nee na sëriñ Abu Bakrin doomam ndëggoom suuf attanu ko loolu moo waral mu gaaw a dem sëriñ bi nee na ku may tàggale ak waayam xam ma wal xamul waayam ku may tëkkaleeg waayam xamuma xamuma wala xamul waayam sëriñ bi nee na li waral woyuma risaala ni ma woyee al axdari ak ak ajróomiya boroomam moo ma feeñu ne ma tin ma ndax yow loo laal nit ña daw jëm ca te man bii téere rek laa dese ci tuyaaba ju may fekk fii ma nekk yam fii xanaa bëgg